su paree jëlaat yóbbuwaat lee koo koy rambaaj moo tax euh, euh, ñoom ñaar ñëpp nag euh, yonent bi saa saam ne duñ dugg àjjana comme ni mu nekk sax muslim ci kitaabul imaan waaw laa yadxul jannata namaamun ak laa yadxul jannata qattaatun waaw mais fii dafa wax li gën tuuti ngir joxe maanaam junjaale ki gën a mag bokk na ci rambaaj tamit mooy jël cassette benn boroxoo xam wax benn affaire nga enregistré ko ba pare jël mu leer na ne kee da koy contre nga dem dégluloo ko kooka beneen boroxoo xam moom it mu def ca cassette nga jël cassette ba tasaara indi di jaxase kooku moom li mu def kook moom mooy rambaaj bi gën a bon ci rambaaj yàlla nañu yàlla mu ne xatuutun aji jaxasee ñoom ñaar ku ci nekk ñoom dinaanallaahi aljana yàlla yo moom laa yaa duxulan naxaa du ko dugg mukk mukk wala qaati'u du caageen aji dog al arxaami mbokk ki kuy dog mbokk tamit ñoom ñaar parce que ñoom ñaar seen lor ñoo nuroo kii jaxase ak kii dog mbokk seen lor ñoo nuroo zaaka lii de tabibun ak toroxtaange la wa kazib maanaam léegi nag rambaaj tey bu ñëwee nan nga war a def mu ne wa kazib dee ko fenloo bu ñëwee kazib xatuutan aji jaxase bu ñëwee ne ko li ngay wax dara du ci dëgg man dégluwuma la de toute façon wan xaxoo na ko tere bàyyi li ngay def ragalal yàlla wabxadannahu te na nanga ko bañ wan ko ne ko yow man bañ naa la parce que lii ngay def du yëfu nit ku baax wala tax wala tax si ban te jàppe bul an lu bon axaaka ci sa ah ci sa mbokk taxu bu boo jege maanaam koo xamante ne bul bul jàppee lu bon tamit ci sa beneen mbokk bul ne euh, kii wax na ma li mais est-ce que lii mu wax du dëgg amaan na moo ko wax aussi c'est que waa ji li mu def baaxul rek mais moo ko wax bul wax loolu aussi wala te te bul nekk jassaasan di aji reju mooy di agent secret wu naan mais je vais je, je vais voir maintenant est-ce que réellement loolu dëgg la wala du dëgg non non bul def loolu wala tardate bul gërëm fi àlahoo ak jëfam mooy yawit bul def la même chose maanaam bul delluwaat ci kooka naan ko diw nee na ma yow waxoon nga ma nangam mooy def nga la même mooy jaxase nga ko kooku mu yow tamit hmm. lisaaka gis nga mbir jëf yii nii wujubu lu war la mata jaa af saa yu dikkee alxatuutu aji jaxase ja mooy yii nga war a def wa iyyaka maa ngi lay moytandikuloo dex kan reegu bari foo toll di ree rek su ma topp lahwan ang po du aabatan ak mbóorante mooy di wax waxi caaxaan rek léeboon lippoon amoon na fi ndaanaan seetaan théâtre et cetera yooyu waya ni fu dana bañ min haadil xisaali ci yile melo xasibu koo xam ne day ceytu boppam koo xam ne moom mi ngi régler boppam mi ngi auditer boppam kooku dina moytandiku jikko yi wala tanzilu te kaay ma wax la dara du wàcc ar rahma yërmandeg yàlla wala tanzilu du wàcc ar rahma malaaka yërmande ya bi majlisi xiibat bi majlisi ci jotaay xiibatin jëw wa zikri duna ak jotaay yoo xam ne adduna rek lañ fay waxtaanee daxkin wax yoo jotaay yoo xam ne dañ fay ngir reetaan lañ fay wut di def cinéma et cetera naxaaka yàll na la teggi yàll na la sori nukuubu mbamb ma wa fi alaka sa jëf nag laa taajab bul ci yé bul ci yéemu wala tatakabbaran te bul rëy mooy yéemu mooy nga yàlla may la benn capacité wala yooyu yow nga fàtti xéewalu yàlla bi mu def ci yow ba tax nga man loola jàpp ne yow wax yaay yow yaay gëree moo tax non du ma moroom gaañu <laughs> ah wala tatakabbaran te bul rëy rëy mooy nga bañ dëgg ba pare xeeb ka ca ne wala boog nga bañ dëgg tout simplement parce que kii détenir dëgg bi moom nga xeeb fa innaka li wér ba wóor mooy yow fii shakkin yaa ngi ci sikki sàkka yuri bu boo xamante ne ah day déng loo hudiita yàlla na la yàlla gindi hmm. wala taataqit te bul fas ci sa xol fadlan ngëneel alal xayri ci ñu keneen daa mel ni ñaari page ci des hmm. fa inna li wér ba wóor mooy xitaamal amri mujjante la mbir ya aji fàddu la anka wallif la kumpa la ci yow fan la say mbir di mujj daf laa fàddu kon ana nan ngay jàppe ne yaa gën keneen yow xamoo fooy mujj déjà kon lu tax nga jàpp ne yaa keneen yàlla nañu yàlla sàmm mooy waxu xayey na ala tujjaari ci way mooy commerçant yi allah yu faaxiru ci ñuy bañ a puukarante xubay la ci diir bu gàtt bu jiitu rabaaxi ak tonawu wal xisaabi ak wal xis ah, mooy lan mooy juste avant ñuy xam ne bénéfice am na ci commerce bi nga commencé naan saa waay xam nga ni maa la maa la dàq jaay xam ngeen ni sama entreprise moo gën a développé sama te yéen yéen a ngi déjà ci instant bi ngeen nekkee di di def comptabilité affaire bi ba xam dox naag doxul et cetera avant loola yow nga nekk fa naan ko saa xam ngeen ni ah, sa sama commerce gën a baax sa bas loolu yelloowul da nga war a bàyyi kay ba mbir leer fan la mbir yee leer alaxira wal xisaabu moo tax caytu ga atte ba alaxira xasibun lu tiis la falaa taamanan bul woolu mukk makral ilaahi pexe buur yàlla amaanatan ak kóolute bul toog mukk naan man de toute façon yàlla lu baax rek la may defal parce que déjà man lu baax rek laay def de toute façon déedéet wa man képp koo xam ne ya manan wóolu la makral ilaahi pexe buur bi yaxii bu yaakaaram dara tas de ku defee ne mo foo gisee loolu mooy tegtal bi wane ni kii affaire am du baax mooy mu defe ne moom sauvé na ba pare ak lu mën a tax mu defe ne sauvé na wa iyyaka maa ngi lay moytandikuloo suu afzanni ñaaw njort yow man bis bu mën a doon ci bis yi ilal wara di ko jëmee ci mbindeef yi wala siyama rawatina arrahmaanu buur yàlla bi nga xam ne moo fees del yërmande bu fekkente ne nit ñi lañuy bañ nga ñaaw njort ci ñoom ana lan ngay xalaat ci yàlla suñu borom yeneen bi sallallahu def wasallam ne ñaari jikko yi gën ci jikko yi mooy rafet njort ci nit ñi ak rafet njort ci yàlla amma jikko yi yées ci jikko yi mooy ñaaw njort ci nit ñi ak ñaaw njort ci yàlla yi léegi nag mu des benn laaj mooy est-ce que am naa droit ñaaw am na ñoo xam ne am naa droit ñaaw njort ci ñoom dañ naan la waaw koo xamante ne masalan sàcc la te siiwee na ne day sàcc mu dugg sa biir kër boo xamante ne alal jooy ñoŋal ma nga fa ah kooku am nga droit mais koo xamante ne mosoo koo xamal ci yooyu yëpp mu dugg sa kër nga naan saa waay moom boo moytuwul est-ce que nekkul di xool sama affaire bii ah est-ce que du ko jël aywa eh, eh, déedéet amoo droit bi kon nag faasa texe na mu nii bu ko wéeru ci yàlla ala dama ne inna ba'da zanni li inna li wéer boo war mooy ba'da zanni lenn ci njort yi comme ni ko alquran waxe te mooy ñaaw njort ismun bàkkaar la mooy loo xam ne ci xool la ne bàkkaaru xol mooy ismu mooy li yent bi saa sala wax mooy euh, maa xaaka fi qalbika wa karita an mooy loo xam ne day yëngatu ci te bugguloo nit ñi gis ko mu ay ah, mu ay yebun luy ayiba laate la moom ñaaw njort ndax day tax xam nga nit koo xamante ne dafa ñaaw njort day mujj du mën a def jëflante kenn ndax dafay ñaaw njort ay ab ayib lay doon après alaa waawee alaa yëgoo ma yëgal la innahu naka moom ñaaw njortkat rakku bu mooy war waay lil kaas lil kaas bii na ñeel fenkat yi fenkat yëpp ñaaw njort la ñu utiliser waaw daa di ñëw taxaw ci presse bi yëkkati jël micro bi wala dem ci internet bind ne gaa yi gis ngeen li xew parce que kat waa ji boo leen gisee ah nangam bii sax boo moytuwul nangam ak nangam a tax et cetera maanaam ñaaw njort googu ci gay moom ngay utiliser pour mën a fen li li li li li waaw pour fen fen yi ngay fen yëpp nga teg ko ci ñaaw njort bi <laughs> waaw ndax xam nga ne boo ko utiliser <laughs> waaw yal nañu yàlla sàmm mm-hmm. wala tardate bul gërëm xayrallahi keneen ku dul yàlla yow man bis ci bis yi wakaalatan di ko wéer say mbir di ko ko jox mu nekk sa garant bul bul ko def keneen ku dul yàlla alaa li wér ba wóor mooy innahoo na ko moom yàlla kaafir anaami mooy ki aar nit mindeef yi xasibu mooy ki leen di saytu mooy ki leen doy wa iyaaka maa ngi lay loo iyaaka maa ngi lay moytandikuloo comme ni nga xam ne noonu la ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxe woon ba amee ku ñëw ci moom ne ko dama bëgg nga digal ma mu ne la maa ngi la mu ne ko maa ngi loo al alxidaaba mer wax ko ko ñetti yoon li qawlihi ngir waxu borom bi subhaanahu wa taala ca sooratul aaraaf xuzil afwa jàppal ak jéggale jéllale wa te na ngay digle bil urfi ci njekk walla waarit te nga dummóoyu anil jaahiliina wëlliif maanaam ñi nga xam ne dañu dañu lay tooñ ñu yow yaay kan ba tax ñu lay tooñ ñoon na nga leen dummóoyu yenn saa saam nee na aaye boobu ci la teraa ngay jikk te daa jikko yi ne koo xamante ne day jéggale ki jéllale day digle lu baax di tereelu bon ba pare ku ko tooñ mu dummóoyu ko moom iza xaatabahumul jaahiluuna qaalu salama ñi nga xam ne dañ koy tooñ bu ñu waxee moom moom waxu jàmm rek lay wax waaw inna za gis nga aaya bi li ci nekk ci jikko yu rafet la ajibu giñ naa ne ak a yéeme way wa iyyaka maa ngi lay moyta dëkkaloo xataa nazari xataa nazari di dog ak gis an nax wi wëllif wàllu rabbinaa suñu boroom ila man ngay au lieu ngay xool ne mbir yi ci yàlla la jóge mais yow ngay xool ilaa man di jëme ci ki nga xamante ne yu siiw day ñaawe kay bu ko defee laayo ji udu di ko oqubun mbugal ya maanaam koo xamante ne euh, euh, moom nit ñi tout le temps mi ngi ci way diw li mu def diw ni mu mel yooyu ci la kooku bu moytuwul mbugalu yàlla dina ko dal maanaam dafa war di xool ne ah yàlla de moom moo ko xéewale moom ba melul ni lu bon kii lu bon li muy def yàlla moom moo ko defal xéewal te bu neexoon yàlla kii du def lu bon moom moo koy def et cetera yooyu nay gisee tout le temps mbir mi foofu mais euh, euh, euh, parfois il faut ngay positiver mais tout le temps te puis tamit léeg-léeg benn affaire benn jikko la am bu bon wala benn ayib mais loolu mooy wane ni ku baax la parce que bu dee mën naa contester ay ayib yi mu am mooy ku baax la parce que nit moom défaut rek la fees mais voilà mooy il faut ngay xool loolu balaa nag mbugalu yàlla di tegu ci nit parce que am na ñoo xamante ne boo ñaawee boo boo leen dee xoolee bët boobu rek yàlla dana la parce que am na ñoo xam ne ñoom boo ci génnee rek le fait que am na ñoo xam ne ñoom lu ñu def yàlla baal na leen ko déjà am na te mais ñooñu xamuñu la déjà boo génnee ñooñu rek ah. voilà léegi voilà mm-hmm. kon nag day deel xool moo tax mu ne la ah nda mbaadu da ngaa defee ne fii daari yi nekk na ci biir këram gi mooy àdduna wal mulki ak nguuram gi wal milki ak moomeelam gi gis nga mulki beeg milki bi moo waral maliki yawmi din ak maliki yawmi din maliki yawmi din mooy buur bisu pay gi maliki mooy boroom bisu pay gi maanaam ñoom milki ak benn bi ci mulk la jóge bi ci milki la ndax kenn dana def ci nguuru yàlla gi ak ci moomeelam gi ak ci àdduna bi fa'ilun ndax am na aj jëfaat aji jëf ala xalqi yi ci mbindeefam yi maa loo xam ne laa yasha'u laa yasha soobu ko bu luy dalaate loo xamante ne yàlla bëgg ko mu fii xew est-ce que defe ngeen ni am na est-ce que yàlla dañ koy forcer di ko contraindre ci muy accepter la triste réalité bii xew loolu yaakaar ñu déedéet waay moon kon nag isan ah isa ma yoo xamante ne ubtilita natteef nattu nañ la maanaam yàlla nattu na la isbir na nga muñ aw wala boog waxtu tax joxeef na la maanaam yàlla jox na la xéewal fashkuran na nga ko gërëm wa aafite ngay jéggale ko jëlale zaluman aji tooñ tooñaa kon in zulimta saa yu la tooñee ta tuubu te na ngay tuub di dellu ci yàlla léegi nag mu wax la yeneen ñaari jikko yu am solo mu ne wa ta'zimu amrillahi wa ta'zimu ak màggal amrillahi mbiru yàlla yi mooy symbole yàlla yi sha'airallahi parce que dafa bokk ci ragal yàlla mooy euh, yàlla yenent bi sallallahu alayhi wasallam yi malaaka yi nit ñu baax ñi borom xam-xam yi diine ji alquran jàkka yi et cetera yooyu di leen màggal di leen yëkkati di leen bañ di suufeel ci benn anam loolu te a xam lu ak ngar dajoo azul azal wara lor yi mindeef yi mooy di supporter lor yi jóge ci nit ñi huma gis nga ñaar yi mawridun ay rootuwaay lañ yoo xamante ne faafi zulaali way sell way rootuwaay way sell lay ah, leer yi nga xamante ne ñoom la ñu jëlee ci seen borom yi rax yi bi dañ koo xemmeem koo gis nit ku sell ñaar yi daf leen dafa am importance ci moom mooy màggal yi yàlla màggal ak tamit di ngar dajjoo maanaam di supporter li nga xam ne mooy lor yi jóge ci ñi ci mbindeef yi falaataku kon nag bul bokk bul nekk lawaamal xaliqati lawaamal aji maanaam ah, ah, ah, la la lawaama mooy kuy critiquer waaw di blâmer baatu wolof bi ngañño ngaññe ngaññaakoon wala tak kon bul bokk bul nekk law lawaamal xaliqati ngaññaakoonu mbindeef yi innahu ndax kat di ngaññi mbindeef yi foo tool fudulun waxu caaxaan la waxu caaxaan la alaa lu wér ba wër mu alaa dama ni innal fudula naka waxi caaxaan maa bu day ay balaate moo tax foo fekk kuy kuy def na waaye diw moom ni mu soofe ah foo ko fekk saa waay mi ngi wax rek di critiquer rek <laughs> waaw waaw <laughs> waaw ko ku mel noonu tout le noonu lay noonu noonu lay gis noonu lañ ko bët boobu lañu koy xoolee alam tara xanaa gisoo annal xalqa naka mindeef yi li wér ba day daw umuruhum seeni mbir ala ma yashaa ca na la la mu sob allahu buur yàlla woowote boo moom buur yàlla raqibu moy aji fuglu gi damani alaa waawee alaa yogoo ma yëgal la innahu naka moom buur yàlla yubdi mooy feeñal ashuuna mbir yi li xalqi yi ñeel mindeefa mi kulli yawmin faf bis bu lil osa ba pare yatuubu moom mooy nangul tuub lil ñeel mooy kat yi xanaa ni yàlla day nangul tuub aussi mooy te mbir yi xew yépp daf ko neex xanaa gisoo loolu moo tax critique dañuy am fu mu yem c'est-à-dire del digle lu baax del tere lu bon te bàyyi critiquer wallahi alazim bu ma amee lenn lu may digle surtout suñu euh, jamono mooy ñu bàyyi critiquer parce que xam nga lan moo tax nit li nga xamante ne te loolu règle laa ko defoon ginnaaw gi ma gis ko ci waxu imaamu Malik rahimahullah ginnaaw gi ma gis ko ci waxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam koo gis muy critiquer jullit di ko critiquer ci benn affaire bu mën a doon yàlla dana ko nattoo la même chose yàlla dana ko nattoo la même chose mu critiquer yaayu jàmbur ci benn affaire yaay yàlla nattoo yaayam def la même chose mu doomu jàmbur ci la benn affaire yaayam yàlla natt doomam mu def la même chose allahu akbar yàlla nañu yàlla sàmm saa yoo xamante ne ramaaka sànni na la jam na la ad dahru jamono ji yow man bis ci bis yi baliyatan aw nattu yu kaf kafiru dana far min zaakal balaa i ci boobu lañ nattu zunubu ay bàkkaar dana faru saa yu la yàlla nattoo benn affaire fii ak lan feeg nekkoo naan way xanaa yàlla amul keneen ku mu koy teg ku dul man lu tax mu may def lii nangam ah yàlla ana mbaaxam gi ñuy wax waaye kii daal nangam yàlla daal dafa soxor yooyu noonu yàlla nañu yàlla sàmm mais yooyu ku koy wax kooku par contre kéefir lay indi ci nit ay mbugal rek la koy yokk mais koo xam te ne yàlla teg na ko métti na tout ça mais saalitul deful yooyu yëpp kooku na xam ne bàkkaar da da ñoo ñoo ci effacer mu ne wa in zitta wa in su fekkente ne dool li nga min xaa ci loola ci tukki asabra muñ ay xin na nga na la leer ci sa xol bi annahu li ci liwér bu wóor mooy moom yusibu mooy yoole bi xayri xisaabin ci lu amul benn ceytu ci lu amul benn calcul li saburi ñeel way muñakoon yi innama yoo fa sabiruna ajrahum bi xayri xisaab wayum xaate def na far bi xaa ci sababu muñ googu ci sababu bàkkaar yooyu maa loo xamante ne lay sa tam xa lay sa tam du ko far taatun ak topp yàlla wataamulu te di nga mébét yowmal qiyaam boo demee ba gis ne boo ndekete li nga muñ lii la indil ci tiyaaba ci ci ci ay mbir ci ay fay taamulu da nga ah, law daamat nga naan aka neexoon mu sax alayka ci yow ku ruubu ay ay nattu ay ay ay ay jafeñ-jafeñ wala bul jàq wala tanzaxij bul xëccu in daaka ndeem xat na amrun mbir fa innama li am ba des mooy yu farrijuhu dana ko uññi maanaam dana ko dindi dana ko ah imma sabarta saa yoo muñee su fekkete ne da nga muñ léegi tey yàlla dana dindi ah, musiba qaribu moom mi nga xam ne mooy ki jegeñ moom dana dindi musiba boobu alaa dama ni xallil na nga néewal alhimmaate yitte yi inqaala xamal ni moom bu waxee moom yàlla kun nekkal yakun loola day ne wamaalam yakun lépp loo xam ne nekkul yàtt yi di ko dikkee lay sa yasuubu loola du da am mukk lu yàlla waxul ne mu ne loola du am xam ko loolu da koy jàpp ci sa xel jàpp ko ah mbaadu mim baadi ginnaaw waadillaahi digg digg yàlla suma topp damaanihi ak garanteem wa aqsaamihi ak i waatam ak i ngiñam yàtti ci lay dikkee alfuaada xol bi wajibu di aji jàq di ah di aji tiit yàlla li mu garanti ci alquran yépp ne ñu baax ñi de toute façon seen mujj dana rafet de façon dinaa leen defal nangam ana lan est-ce que ginnaaw yooyu yëpp ngay ngay toog nag ah, di di di jaaxle ah, di di di di di stressé wu ci sa avenir et cetera déedéet. wadaaw yim na nga sax ala zikri ci di tudd allazi ki nga xam ne jàlla màgg na ba ëpp xelu mindee fi zikruhu ak tuddam bi zikri ilahi ci tudd sama borom kese tatma innu ci lay dale xulubu xol ya ala bi zikrillahi tatma innul qulub comme ni ko alquran waxe waaw waaw psychologie voilà mm-hmm. <laughs> waaw booy tudd yàlla dangay commencer sa xel commencer dal et cetera waaw parce que problème moom si xel rek lay ne si ah, xol rek la problème <laughs> waaw la sama na gis nga sa waay problème moom boo tëddee fii di nelaw léegi sax day jàll day jàll rek problème <laughs> non non xol kese la ne boo demee nag ba sa xol daal te mooy parce que nit ñi foofu rek la ñu ëppante bu fekkente ne looy lekk la kii day lekk ganaar kii naan sombeem mais biiram dana fees kii biiram dina fees ñoo yam kii di dund euh, euh, affaire bi digestion bi am xol bi pomper deret mu jeex kii day nelaw kii bu amee téeméeri kër kii luwe kii am na fu mu fanaan kii am fu mu fanaan jeex na kii am na euh, junniy oto ah moom be moom métro lay jël wala bus mais day dem fi bii dem ni mi ngi doxi soxlaam ci benn oto de toute la mën a war ah waaw kee am na ñeenti jabar kee moom benn jabar la yor ah, <laughs> waaw ñeent rek nag laa waaw <laughs> ah de toute benn jabar nga mën a nekk ndool kenn rek nga mën a nekk ndool en même temps <laughs> ah? du dëgg ah et cetera et cetera nit ñi fan la ñuy rawantee mooy seen xol ni mii maanaam bànneex bu ñu yëg ci seen xol ak tranquillité bi ñu ciy yëg hmm. ak le fait que duñu am inquiétude duñu am anxiété duñu am angoisse bu nekk ci seen xol foofu la nit ñi di rawante ci bonheur bi ñuy am foofu lay rawante te ku la ëpp bonheur moo tax ah, innal abraara la fi naam wa innal fujjaara la fi jahim yàlla dane ñi baax ñi wallahi ñi ngi ci xéewal àjjana ñu bor ñi wallahi ñi ngi ci tàkk-tàkk safara yim qayyim rahimahullah dane loolu du sax al fii ci àdduna d'abord la te ku mosul àjjanay àdduna bii doo mos àjjana bale maanaam mooy lan mooy boo nekkee fii si àdduna sa xol dal sa xel eh, nga féex tout ça doo stressé wu doo angoissé wu voilà tout ça foofu la nit ñi di rawante mais du du du biti du matériel bi nii la nit ñi di rawante yal nañu yàlla sàmm kon mu ne liyul fika liyul faka yàlla na la fekk mën a wala boog na la fekk fexeel ba mu fekk la ma oxi te fekk yaa ngi dund mawlaa ko sa borom zakiran sëg mbir nekk aji di ko tudd uxay ye yow sa mas mbokk kañ tuluwa ash-shamsi ca fenkuk jant ba su ma topp xuru ti soowu jant bi bu jant bay soog jant bay fenk na la fexeel tu ba yàlla di la fekk nga koy tudd di ko fàttaliku hmm. aajowul di yor kurus aajowul di saa su ne mën ngay eh, tudd sa lamin et donte yor kurus bi di am nombre bi et cetera yooyu tamit am na ay yiw yu ci nekk voilà yoo xamante ne boo taxuñu jóg ala kulli xaali kon loolu mat na bàyyi xel walla walakin waaye nag kaay ma wax la mbir mu am solo te bu mu la rëcc jadwa zikri njariña sikar in lam yakun ndéem nekkul bihi ci sikar ba xudurun ak teewlu xalilun lu néew lay doon njariñ yi ngay jëlee ci sikkar bu fekkente ne doo teewlu njariñ la lu néew la loolu moo tax ngay gis ñu bari naan ñun ñaan nañ dañ waxoon ne ñaan sàngam ku ko def nangam te fekk bu fekkee yaa ngi ñaan ne ñu ne la nangam boo ko ñaanee yow yaa ngi ñaan sa xol mi ngi yaa ngi xalaat marché ba euh, fële et cetera non da ngay teewlu sa xol ki ngay ñaan di jéem a même bu boo xamul baat yi nga jéem a laaj lan lay tekk et cetera en gros bu ko defee ngay teewlu loolu daal parce que loolu ba pare di teewlu sa borom subhaanahu wa taala loolu mooy tax njariñ li di mën a dikk mm. leer yi di wàcc mbóot di wàcc et cetera yëpp di wàcc njariñ yi nga xamante ne tamit moom mooy conséquence directe fii ci àdduna d'abord di wàcc àlaxira ñëw tamit wal xuduuri te teewlu xaribu akatum ranke waaw ñu néew koy def teewlu léegi wa in turit waaye kaay ma wax la beneen njariñ allahu akbar wa in turit ndem nam nga naylal wusuuli joteg joteg yegg li xaaliqii ñeel sama borom kaay ma digal la dara alayka dénk naa la assalaata di julli alal haadi ci adi gindeegi muy yenent bi sallallahu alayhi wasallam tusibu wallahi da nga yegg ci yàlla salaatu ala nabi saxooko ko léegi nga yegg ci yàlla waaw xam nga lu tax wa maa xalaqa ndax dafa bindul arrahmaanu buur yàlla bi fees dellu yërmande shay an dara li nafsihi ngir jëmmi boppam siwaa siwaa ba mu des as sayidi sang ba almahmuudi bi nga xamante ne moom mooy ka ñu gërëm ka waxuwa te kooku kat day habibu mooy soppe yàlla ba ca dëgg-dëgg sallallahu alayhi wa sallam wa awjada waaye amal na baaqil xalqi li des ci mbindeef yi taazima ngir màggal xubbihi soppeem boobee alayhi yàlla nekk ci moom taxiyatul ilahi julleeg sëlmal ak i nuyoo yu tukkee ci sama borom tatibu yu teey ya fii mooy cent vingtième bayit bi fii la bayit fii la wax ji jeex wax ja jeex na léegi nag zajrul qulub jeex na mu ne wazan nazm giléeg nose yag fii doy na te yakfi yaa ñaari yaa bi benn bu ci ne 10 la kaaf bi di di 20 muy 40 faa gi di 80 boo ko boolee muy 120 kon 120 bay di dikk na loolu dañ nas mi giléeg nose yag fii doy na wasan nas mi giléeg nose yag fii 120 bayit la wasan nas mi giléeg nose maanaam way wii <coughs> yag fii day aar assaali kii na way soobu di jëm ci borom bi subhaanahu wa taala képp ku bëgg a jege yàlla dénk naa la bii nose nose mooy loo xam ne dañ ko organise def comme ni ñuy def kurus nos dañ koy nos voilà voilà dénk nee na la dénk na mi ngi allahu akbar allahu akbar ñi allahu akbar yàlla nañu yàlla sàmm ñu ngi ñu ngi sant yàlla bu baax ci xéewal gi mu ñu xéewale ci ñu toog ci ñu toog ci jotaay bi jàngat li allahu akbar yàlla nañu yàlla may ñu jëfe ko li annahu ndax li wér boor mooy moom giig nose basirun aji gis la bi adwaa'il qulubi ci saafaray xol yi tabibun te aji faje la mooy médecin la wa salla yàlla julli alal muxtaari ci tànneefu yàlla bi xiinan jamono saa yu jamono june yàlla nay julli ci moom musalliman nekk aji sëlmal kan ilaahun buur yàlla bi nga xam ne a du'a yujibu mooy nangu du'aul muljiina ñaan ñi nga xam ne dañoo wéeru ci moom maal ali yàlla na julli ànd ak maanaam ànd ak ñoñom ya wal asxaabi ak àndandoom ya turran mboolem seen zawil ula ñoom ñi nga xam ne ñooy way ku ya boroom yëkkatiku ya man a képp koo xam ne yàqta fii dangaa topp athaarahum seeni jeexital wayu nii bu te mu delluwaat ci yàlla wada ay waay yàlla ngi lay ñaan nga yëkkati rabbi yow sama boroom wisran ay bàkkaar kaana yoo xam ne nekk na anqada di diisal zahrana suñu digg ginnaaw mooy anqada wa wada'na anka wizraka alladhi anqada zahraka bi jaahi ci barke nabi in yenent bi nga xam ne yarte ji dana ko yaakaar ka yi bu képp koo xamante ne da nga nekk ci njàqare tiis fa yaa rabbi yow sama borom in yaku waaye ndem nekkul bu fekkente ne nekkul yar yarjuuka di la yaakaar musnibun aji bàkkaar ñun de xam nañ ni ay aji bàkkaar lañu bu fekkente ne ñun aji bàkkaar yi duñ la yaakaar fa ma baalu na ay waay lan mooy suñu mbir yow ma bis bi nga xamante ne alxabiiru aji danj kumpa ji xasi bu day caytu mbiru jaam yi da leen di auditer way way bis boobu kon lanal mooy suñu mbir bu fekkente ne ñun ñi nga xam ne dañuy bàkkaar amuñu droit yaakaar la allahu akbar falaysa amul la naa ñeel ñu rabbun borom rabbun buur si waa ko kudul yow wa maa lanaa te ñeelu ñu malaadun wéeru waay wala man jan du caageen ak mucc waay si waa ko kudul yow ya tuubu muy nanguy suñu tuub keneen du nangu suñu tuub wa man yaxfiru dunuba illa allah yàlla ala walidin ci bépp waajur ñu ngi lay ñaan fax fir nga jéggal ko wa shaykhin waaye suñu sëriñ yu ne rawatina ñi nga xam ne ci ñoom lañ jëlee li wa muhsinin ak képp koo xamante ne aji jariñe la kazaaka ni ki noonu jami'ul muslimina mbooleem jullit ñi qaribu yow yàlla mi nga xam ne yow yaay ki jegeñ jaam ji ndax yaa ne fa yow iza sa'alaka ibadani fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'ani ala xayri wala boog azka tahiyatin gën jaa selli nuyoo gën jaa selli julleeg selmal ala xayri xalqillaahi yàlla nekk ci gën ji mbindeefi sallallahu alayhi wa sallam madad dahra diirug jamono yaa rahmaanu yow buur yàlla bi yaatu yërmande aji fees dell ji yërmande rabbi yow sama borom mujibu yow mi nga xam ne yow yaay kii nangu ñaan yàlla nanu ñaan